a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin amma ba'du fa yaquulu al-imaamu shaykhul islaam abu zakariyaa yahyaa ibnu sharaf an-nawawiyyu ad-dimashqiyyu ash-shaafi'iyyu rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Riyâdous-Sâlihîne min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa azka salaam. fil baabi saalis baabu sabr. wa an ibni Abbaas radiyallahu anhumaa annahu qaala qadima Uyaynatu bnu Hisnin fa nazala ala bni axiihi fa nazala ala bni axiihi al-Hurr bni Qays wa kaana mina nafari allaziina yudniihim Umar radiyallaahu anhu wa kaana al-qurraa'u ashaaba majlisi Umar radiyallaahu anhu wa mushawaratihi kuhuulan kaanuu aw shubbaanan fa qaala Uyaynatu li ibni axi ya bna axi laka wajhun inda haadha al-amiir fasta'dhin lii alayhi fasta'dhana fa adhina lahu Umar falammaa dakhala qaala hayya bna al-Khattaab fawallaahi maa tu'tiinaa al-jazl wa laa tahkum fiinaa bil-'adl فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به فقال له الحر رضي الله عنه يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين wallahi ma jaawazaha Umar radiyallahu anhu hiina talaaha wa kaana waqqaafan inda kitaabillahi ta'aala rawaahu al-Buxaari rahimahullah kon al-imaamu an-Nawawiyu rahimahullahu ta'aala muy indil xadis bi nga xam ne mooy xadis juróom ah, fukk mooy cinquante hadith numéro cinquante la léegi ci buntu muñ ginnaaw bi ñu gisee hadith Mawlana Abu Hurayra bi passé que ne yeneen koy saa saa ne balaa yi du deñ di dal ci jaam bi ba ni nga xam ne noonu lañ koy bàyyee eh, ba ci alalam woy gëm yàlla bu góor bee bu jigéen bi ci boppa ci doomam ci alalam ba ni muy dajeek boroomam dootul deseeti benn bàkkaar léegi nag muy ënd xadiis boo xam ne junjoon nañ ko tamit mu ne waa an ibni Abbaasin mu ngi jële ci doomi al Abbaas ji mooy Abdallah ibn Abbaas ibn Abdil Muttalib al Haashimi radiyallahu ta'ala anhu ah, nekkoon cousin wu yonent bi alayhi salaatu al Abbaas ibn Abdil eh, mu ne qaa annahu qaala mawlaana ibnu Abbaas radiyallahu anhuma mu ne mu ne qadima Uyaynatu ibnu Hisn mu ne Uyayna ibnu Hisn ibnu Hudayfa ibnu Badr gisoon nañ ko kaw bi ñuy gis kii wa Hunayna bi yaa koy fàttaliku bi al-Abbaas ibnu Mirdaas di kaas ah as-Sulami naa ataj'alu nahbi wa nahba al-'ubaydi bayna 'Uyaynata wal-Aqra'i ah? <laughs> wa ma kaana hiznun wala haabizun yabuqaani midrasa fil majma'i wa ma kuntu duuna imri'in minhumaa wa man tabi'al yawma laa yurfa'i eh? <laughs> bi bi yonent bi alayhi nekkee Xunayn fële boog Ji'raana di séddale affaire bi màng mi xam nga moom mii joxoon na ko saa gëléem jox naataangoom ci kilifa arab al Aqra saa gëléem jox beneen naataangoom ci kilifa arab bi al Abbaas lu mu teg lu gën a tuuti saa mu kaas wax waxaat weer yi xam ne gisoon nañu ko moo yaay na boobu nag nekkoon sayyidu Banu Fazaara moo yaay ibn Hudayfa ibn Badr al-Fazari ah dafa ñëw mu ne dafa dafa dëgmal ñëw ci Seydina Omar radiyallahu anhu mooy fekk fekk Seydina Omar radiyallahu anhu moo newoon xalifa fa nazala ala ibn akhihi al-Hurr ibn Qays bi mu ñëwee nag mu daal di wàcc mooy dafa jóge moom waa Banu Fazara ne woon seen sang mu ñëw Medina nag mu dëgmal si ñëw Medina daa am na ko tax na jóg bul fàtte ne kilifa ak la ah <laughs> ah <laughs> kilifa ak arab la de te moom mii ma soxna am kii wëkk euh, euh, euh, jamonoy Seydina Abu Bakar bi Seydina Abu Bakar nekkee xalifa xam nga mooy kilifa ak lañ waaw kilifa ak lañ mooy mooy seen magu bokk lañ waaw daa ñoo am ay exigence yoo xam ne. tegul fenn du liñ bëgg loolu lañ bëgg loolu moo war a am ay woon <laughs> nga liñ doon wax yeneen la <laughs> li li bokkam mi doon wax euh, kii euh, <laughs> al aqrab euh, kii doon wax al abbas ibn mirdas mais sore wu ñu ah mu ñëw ne abu seyna abu bakar man nag damaa bëgg nga jox ma ci mbir yi mooy gis na suuf sàngam laa bëgg foofu yépp defal man uyay na maa koy moom waaw Seyna Aboubacar daal di koy bindal ah fekk ña fa nekk daa ñëw fekk Seyna Aboubacar radiyallahu anhu mu laaj ko suuf ne laa bëgg nga def ne man maa ko moom man nga koy jox Seyna Aboubacar radiyallahu ña fa newoon mu laaj leen saxaaba ya newoon ak moom mu laaj leen lan ngeen xalaat ci lii ñoom ñépp ah ñu jox ko idée ne ko waaw loolu da doon man nga ko jox <laughs> mu bindal ko këyit <laughs> <laughs> ngir saa yi ñu jox Uyayna <laughs> suuf soosee <laughs> ñu jox Uyayna waaw mu ne naa Abu Bakar daal di koy jox léegi bindal ko ngir ñu jox Uyayna suuf si bi nga xam ne nee na man daal moom laa bëgg nga nga dogal ma ko man maa koy moom léegi Seydina Abu Bakar bi mu laajee gaay ñu ne ko waaw loolu da ñu jox ko mu bindal ko këyit mu génn nag dañu ak Seydina Omar radiyallahu anhu Seydina Omar ne ko <laughs> ne ko lan la la lan la la lan la euh, Abu Bakar radiyallahu lan la la lan mu wan ko ko daan ko daa suuf su ma jox Seydina Omar ko xotti këyit gi. oyay <laughs> na ber bindal ne ko suuf si nga ñëw di ko réclamer bëgg ñu jox la ko Seydina Abu Bakar wax ak ñi ci biir <laughs> jox ko mu xotti Seydina Omar xotti kayit gi <laughs> oyey na mer way mu dugg ak Seydina Omar nag <laughs> ci biir Seydina Omar naan ko mais Seydina Abu Bakar mais yow suuf si yaa ko kii ba ko déet damaa laaj ñi ñi toog nii ngay gis saaba yi ñoom laa consulté laaj leen lan leen gis ci moom mii di laaj lii ma jox ko ko ñu gis ne dara newu ci lu baax la ma moo tax ma jox oyey ko mais Abubakar ndax euh, dugg mer naa moom Seydina Omar mu naan ko yow yaay xalifa wala kan kan moo jiite nit ñi <laughs> léegi ñu Seydina Omar wax lee mu ne ko lii moo tax ma jox ko mooy damaa consulter laaj ñu ne ma man la koo jox ma ma sëy naa ko sëy naa Siddiq naan ah Omar waxoon naa ko mu jiite ah <laughs> mu jiite nit ñi <laughs> voilà mooy moom xamoon na sëy naa Omar quoi <laughs> léegi nag bon bi sëy naa Omar nekkee xalifa nag mu di ñëw ah ah wàcc nag ñëw Medina ngir am tamit. loo xam ne daal ay contestation yu mu ëndaale ndax kilifa arab la ñoom moom ñoom ñoom ñii ñoom seen affaire avec li ci li ci am solo li bokk na li ci gën a kii mooy ñoom amuñu liñ naan da lay kacheel dara di la nëbbal dara non moom li mu jàpp lay wax te moom la lay wax aucun trace de ay kii non moom moom ay politiquement correct ak yooyu ak tamit li nga xam ne bon léeg-léeg kilifa yi boo ñëwee doo waxee moom yenn ñoom moom yooyu yëngu. kaw nga la jóge kaw kaw waaw bul fàtte nag alhamdulilah daal imaam Abu Hayyan waxoon ne <laughs> dañoo rappelé woon kaw kaw tekkiwul ñaar kaw nga la jóge noonu ah waaw ki xamul diine moom même bu dee pare Rum xaw ma Sédar Senghor fa lay fanaan sawaay mooy le plus grand kaw kaw des Sénégalais waaw xanaa képp ku melul ni moom ku mu tare bu ñu xamul diine moom raw la même bu dee mooy président kaw kaw lañu yow même bu dee ne yow yaa nga ci àll ba moom mu nekk ci palais bi xamal ne yéen ñaan ñi ay kaw kaw ngeen président kaw kaw yi nag dañoo bari waaw ci suñu jamono parce que nit ñi loolu ñor leen sax diine ñor leen léegi nag revenons fii léegi nag moo yey na ñëw fa nazala ala ibn akhihi mu wàcc nag ci doomu frère waaw muy kan al-Hurr ibn Qays muy al-Hurr ibn Qays ah waaw moom saxaaba la al-Hurr mii di cousin wam la quoi kii la non non Uyayna baay baay pexam la voilà ndax frère Uyayna moo jur kii al-Hurr moo tax mu ne mu ñëw wàcc ala ibn akhihi ci doomu benn benn frère am boo xam ne mu ngi tuddoon al-Hurr waaw waaw léegi nag ah mu daldi ba mu dalee ci moom mu ne ta frère am boobu di al-Hurr ibn Qays wa kaana min an-nafar alladhina yudnihum Umar radiyallahu anhu waaw ndax ku ku ku ku ku bari xam-xam la woon bari jaamu yàlla al-Hurr ibn Qays radiyallahu anhu mu ne moom nag dafa bokkoon ci ñi nga xam ne mbooloo mi nga xam ne ah Seydina Umar radiyallahu taala anhu da doon da jegee ci moom waaw mooy njiit boo jëlul boroom xam-xam yi ñu nekk ak yow yay ne yow ak ñi nga xam ne lu la kese lañ lay wax waaye li nekk sa sa poos décret ak yi nga xam ne moom nga leen di defal loolu kesee leen fa tax a toog taxit lu la neex lu la neex kese lañ lay wax waaw waaw moo tax hein moom nag Seydina Omar c'était contraire ak ñi nga xam ne moom lañu xam léegi suñu njiit yi waaw li mu def mooy ñi nga xam ne ñooy boroom xam-xam yi moo tax mu ne wa kaana al-qurraa'u ashaaba majlisi Umara radiyallahu anhu wa mushaawaratihi kuhuulan kaanuu aw shubbaanan waaw al-Hurr ibn Qays kaana minhum mu ne wa kaana al-qurraa'u jàngkatu alquran yu mag yi ja mooy boroom xam-xam yu yaatu yi jaamukatu yàlla yi jàngkatu alquran yu mag yi ñooñoo doon boroom xam-xam yi mu ne ñooñu ñoom ñoom ñoom. ñoom ñoo nekkoon ashaaba majlis Umar radiyallahu anhu gis nga assemblée Seydina Umar ñii yu fa newoon radiyallahu anhum amul yaay kan wala parce que huwa min Quraysh kii boo amul xam-xam amoo fi place non moo tax Seydina Suhayl ibn Amr radiyallahu anhu am benn bés muy ñëw ci Seydina Umar bi Seydina Umar nekkee xalifa ñoom ak ñoom Abu Sufyaan yépp dañoo ñëw ku ñëw. ñu xaw laa arrêté nga xaar ndax daa am ñeneen ñoo xam ne ñoo nekk ak Seydina Omar seen yàgg ba yàgg ba Abu Sufyaan commencé di waaye kaas kii ne ko <laughs> Seydina Suhayl ne ko radiyallahu anhu Suhayl ibn Amr ñi defoon accord yi ca Hudaybiya ak Yonent bi alayhi salaam ah tey ta ta ta waa mu dem def accord yu sulhul Hudaybiya ah ca suuratul Fath moom moom mu ne comme que dafa amoon xel Abu Sufyaan ci ñoom mais moom dafa rëyoon xel mu ne Abu Sufyaan nag waa Quraysh ñi ne woon foofu mel ni dañuy kaas le fait que Seydina xam ne di accueillir ñoom ñu toog di xaarandi <laughs> ñoom ñoom niñ doon nekkul parce que parce que Abu Sufyaan sayyidu Bani Kinaana saway moo ne woon sangu Quraysh mais way ñëw xaar ci buntu bi ah. amul affaire corruption yooyu ak affaire euh, kii de de de de partement yi diwaan non trafic d'influence yooyu ça ne marchait pas c'est Seydina Omar radiyallahu anhu ah mu ne mu ne mu ne gaa yi waa Quraysh kilifa Quraysh ya nga xam ne day gis gaa ñuy dugal ñu leen dina ñu jàpp ne bon bu dee côté côté daraja quand ñoom ñooy Quraysh mu ne ko ñii li ñuy dugg ci l'islam ñii dañoo teel a dugg ci l'islam ngir kii kon ñoom aw kamaa lu mel noonu la ko wax moom Seydina Suhayl <laughs> kon nañu xaar ak bañ woon waaw kon affaire bi mooy Seydina Umar radiyallahu anhu ñi nga xam ne ñoo ko doon wër c'est conseiller bi toona ñi nga xam ne ñoo ko doon conseiller doon doon ko dar di nekk ak moom muy toog ak ñoom di di weccante ñoom ñoom xalaat ci mbir yi nan lañ koy doxale wa shawirhum fil amr moom yonent bi sallallahu alayhi moom la ko borom ñoom ñu jànge ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci alquran ko ah ñoom ñu doxale ko noonu waaw waaw waaw ra eh, ra'yul jamaa'ati la yasqal la tasqal bilaadu biha waaw wala la tasqal bilaadu bihi waaw raghmal xilaafi xalaatu mbooloo mi nga xam ne ñooy way sell ña xel te am xam-xam dajale leen ci yoo xam ne ñoom mën nañ cee nga xool ci lan lañ ci xalaat ak lan lañ xam ci l'islam alquran ak sunna loolu ba ngeen ba nga dajale leen bi du ci toroxe <laughs> mooy abiyat yëpp Ahmad Shawqi rahimahullah daal di woon def ci Seydina Umar radiyallahu <laughs> hmm? mu ne ñii ñooy ñi nga xam ne wa al qurra ñi nga xam ne ñoo doon jàngkatu alquran yu mag yi boroom xam-xam yi jaamukatu yàlla yi ñooñu ashaaba majlisi Umar ñooñ ñoo doon ñi nga xam ne ñoom la Seydina Umar doon doon doon jegeel ci moom ñoom la doon toogandool wa mushawarati wa shawirhum bil amr bi ñu waxoon ñoom la doon sottantal xalaat ci mbir yi nga xam ne sottante xalaat da cee war atte la boo xam ne gisuñu ci lu leer ci alquran wala xamuñu buñu ko est ce que amul ci ñun ku ko xam comme la bokkoon ca Taa'un ba ba Abdurrahman ibn Awf ñëw après ne dégg na ci xam-xam jëlee na dara ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñooñu loolu ñooy boroom xam-xam yooyu. mu ne nag kuhulan kaalu aw subbaana Seydina Omar nag leneen lu ñu jàngal Mawlaana Ibn Abbaas mooy nettali de. mu ne moom laa doon fan yéen naan la mooy hadith Seydina Umar ma ne ah non du hadith Seydina Umar hadith Mawlana Ibn Abbas la di nettali mbiru Seydina Umar radiyallahu anhum voilà <laughs> mu ne ñoom ñooñu nag que ça soit que gaa yooyu noonu boroom xam-xam yooyu jaamukatu yàlla yu mag yooyu jaamu boroom xam-xam yu mag yooyu jàngkatu Alquran yoo yële. ñi xam ne ñoo doon toog wa musaawiratu mu ne musaawarate nekk ñi nga xam ne ñoo ñoo la doon sottantel xalaat mu ne ñooñu nag kuhulan kaanu aw shubbaana waaw mooy ñu nekkoon mag wala ñu nekk jeune ci yam waaw waaw mooy ñu nekkoon mag wala ñu nekk jeune nekk taw ci at ñoo ci yem Seydina Omar doon xool loolu ndax képp kuy xoole at ak yooyu naan man du ma jàngee waaye booy bii mooy jàngale maa <laughs> ah, ngi ñëw ñu naan ma conférence bi conférence bi ma ñëw ndeke booy bii la quoi ah saa yi man maa ngi ñibbi quoi ñibbi mais rebroussonner sa waay demal doo xam dara <laughs> li baroo xam-xam yi naan <laughs> am na ñaar ñoo xam ne moom du ñu xam ki nga xam ne nee na daa ruus daa rus ba du laaj yi nga xam ne da ko war ci diine mu xam ko mais nee na daa rus quoi du laaj ak kuréel ji waaw ak kuréel ñaar ñooñu ñaari jikko yu yées yooyu képp ku ko am xamal kooku décrété léegi xam ne kii moom xaw ma ku ñuy xaari xam-xam ne moom du ci bokk manu koo am waaw parce que yu bari yu koy gaaral du ko nangoo laaj il faut mu laaj te fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun te laa ya'lam xamul borom bi nee la laaj leen ñi nga xam ne borom bi ñoom la jox sikkaru alquran ñoom la jox xam-xamu alquran ñu koy fàttaliku di ko tudd saa su ne tey fàttaliku li ci ne atte yaat la nga xam ne jëfi ja bu dee xamu ngeen moom xamul te nee na du laaj gaa yi ndax dafa rus waaye ci rëy nga xam ne jàpp ah kas diw waaye diw diw diw diw diw diw tëgg ab tëgg na la may jàngale waaw léegi waxal lool mais vacant lañ wax demal doo xam dara waaw dara doo ko xam waaw mooy Seydina Omar radiyallahu la bam bam bam bàyyee gouverneur mit Makka bam nee xalifa nii am gouverneur bu mu fa bu mu fa ab gouverneur am mu jóge voyage dajeeg moom ci yoon ci yoon wi quoi gouverneur bi amoon feneen fu mu doon ci mu ne ko waa yow mu ne ko waa koo bàyyi Makka <laughs> mu ne ko Ibn Abi Abza <laughs> gouverneur bi ne ko ibn abi abza laa fa bàyyi te ibn abi abza en fait saxaaba la woon mais Seydina Omar xamu ko woon mu ne ko kuy kooku mu ne ko mawlan min mawalihim mu ne kooku nag <laughs> mooy ñoom ñi nga xam ne ñoo waa Makka ñoo leen seefe woon ñoo méngoo woon seeni mbir ñoo leen diite woon mooy ñi nga xam ne ñenn ñi ay jaam lañu waa Makka gore leen wala ñoo xam ne dañoo jóge fële nekk doxadeem waa Makka nga dugg ci jiwaaru kenn ci ñoom protection kenn ci ñoom mu mu yoraale la yor sa tutorat wa yu mel noonu daal ngeen nekk wala muy muwaalaat bi bi bi bi ngeen nekk ñoo xam ne daal yéen a bokk ay mbir waaye ñoom ñoo lay yiir ci dëkk bi ba ndax Quraysh ñoom noonu la woon. léegi mu ne comme yow daa nga def mu jiite waa Quraysh <laughs> mu ne ko ah moom daa nekk koo xam ne moo fa gën a xam Alxuraan te moo fa gën a xam miraas waaw. mu ne ko ah bu dee di lii nga wax man de dégg naa man Omar seenu yonent yonent ba ne saa saa ne sa yarfa'u Allah yarfa'u Allah bi hadha al-Qur'an aqwama wa yad'u bihi qawman aqwama aqwama mu ne ah bu dee loolu nga wax daw kamaa qaal mu ne man de dégg naa Omar radiyallahu anhu yonent seen yonent bi alayhi salaam ne al-Qur'an di nga ne moo ko gën a xam gaay yi leen a xam miraas al-fara'id man de dégg naa yonent bi alayhi salaam ne borom bi de dina yëkkati ay nit jaarale ko ci alquran jéem a leen di yëkkatee waaye ci alquran doon ci lay tege ay nit mooy képp nit ñi dina jàpp ñoom ñooy nekk moo la yarfa'u allahu alladhina amanu minkum dara yarfa'u allahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat waaw borom bi day yëkkati ay nit te la jàpp ci alquran waaye ca lay wàccee ay nit ñi nga xam ne dañoo doyadal alquran wala jàppul ci sànq ne ko jënd ko leneen leneen jëndee rek ñoom. na leen leer ne mënuñoo nekk ay njiit ci lislaam mukk waaw kon nag mu ngi noonu moo tax Seydina Omar assemblée ñi ko doon wër en tant que xalif bi jiite ci lu ñépp amirul mu'minin waaw jiitu way ngëm yàlla yépp ña doon wër mooy boroom xam-xam yi ay mag lañu doon wala ay ndaw xoolu ci woon lool moo tax mu ne eh, kuhulan kaanu aw shubbaana ñu xame ci ne kon ñii nii mu décrire ne ñii ñoo doon toogal Seydina Omar ñii la doon toogal ñoom la doon sottanteel xalaat kon al-Hurr ibn Qays kay ilaa <laughs> il fait partie de ñoom waaw moo tax mu ne te moom daa boo kaana min an-nafar alladhina yudnihim Umar radiyallahu anhu moom al-Hurr mi di doomu frère na bokkoon na ci ñi na Omar doon jegeñeel ci boppam waaw njiit noonu la boo bëggee doxalum réew du man damay jël ñi nga xam ne ñoo may wax li ma neex kese di ma wax ay lem ak lii ma bëgg a dégg kese lu neex déedéet da ut ñoo xam ne ragal nañ yàlla xam nañu xam nañ daa direction qu'il faut suivre muy alquran ak sunna xam nañ am nañ ragal yàlla boo xam ne duñu ko jëndeek mbiru àddina du poste du dara du milliard yoo leen di wala ay poste yoo leen dig buñ la waxee lu neex duñ la faale wuñ la sa yoon ñooñu ngay ut jege ña leen nga xam ne duñu wax lu dul ngir yàlla duñu teg lu dul ngir yàlla duñu la conseiller lu dul ngir yàlla waaw bu la naqaree na la naqari sinon ñoom ñu démissionné sax ne la léegi man talatuma la waaw bu dee nag ne ñëw dara na fontoo ñu balas ñoo ñoo jërëjëf bi banatan saliha Seydina Omar ñooñu la utoon di leen jegeñe seen bopp doo alxur waaye ku nekk que ça mag lañ wala ndaw da leen doon jegeñal dooma wala nag nu am baat mii di nettali mbir mi ndax moo am am na beneen nettali boo xam ne bu ko niru la waaw bi ñenn ñi naan mais Seydina Omar lan moo tax ngay dugal ngay bàyyi xale bii <laughs> di fekke suñu jataay yi suñu assemblée yi alors que suñu moroom yi doom lañu Seydina Omar radiyallahu anhu ne leen xam ngeen ko de xam ngeen wax dëgg yàlla moom mii xam ngeen dayoom fa yonent bi alayhi salaam xam ngeen ko Ibnu Abbaas mii ndaw la waaye xam ngeen ko mu bàyyi ba benn bés Seydina Omar laaj benn laaj bàyyi ba ñoom ñoom ñu toog mu ne lan ngeen di wax ci idaa jaa nasrullahi wal fath wa ra'ayta an-naasa yadkhuluuna fi diinillahi afwaajaa fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kaana tawwaaba lan ngeen di wax ci laaya boobu suuratu nas ñenn ñi ci saxaaba yu mag yi daal di koy tekki muutaamu waaw mooy firi ko baat baat ah bu dee ni ndimbalu yàlla ñëw na gis nit ñi di dugg ci diine yàlla ji def ay mbooloo mbooloo santal sa borom te ñaan ko mu yokku la sutura ndax moom kat du deñ da masula deñ di nekk koo xam ne kuy delloo ci jaamam la kuy delloo kuy nangu tamit tuubu jaamam la ñeneen ñi waxuñu dara ñoom ñenn ñi ñenn ñi wax loolu ñenn ñi waxuñu waaye une précision tekkiwul ne ñi wax loolu loolu kese lañ ci xam xam nga ne moom boo taxawee saxaaba yu toll noonu quand même aaya boobu nga ne loolu rek kese kese mooy dañoo tontu ci lu gaaw mu ne ko mu ne naaw Omar waaye wax nañ ne ñoom daal lii la ñenn ñu noppi mu ne yow mu ne mu ne ko yow Ibn Abbas li ñuy wax ngay wax mu ne déedéet. mu ne ko man gisuma lu loolu ne aaya bii dañu doon tàgge yonent bi alayhi salaatu salaam te mu ngi woon ci suñu biir Seydina Omar ne man xaw ma ci lu ëpp loolu wan leen ba nit ñi xam ne ah fàttali leen ndax xamoon nañu kan mooy Mawlana Ibn Abbas ah habrul ummati wa tarjumaanul qur'aan alladhi da'a lahu an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam bi qawlihi allahumma faqqihhu fid-diin wa allimhu ta'wil waaw kon xamoon nañ ko waaye dañu doon jaar comme ko gone laaj yooyu nan nañ ko indi waaye Seydina Omar wan leen lool moo tax mu ne que ça soit boroom xam-xam yooyu nekk ay mag wala ay ndaw ñoo ci yemoon Seydina Omar ñooñ la doon jegeen waaw kuhulan kaanu aw shubbaana waaw léegi nag fa qaala Uyayna léegi ñu ngi <laughs> léegi kon mooy li ñu wax ni yëpp kon doomu Uyayna bi di doomu frère moom amoon na li al-Hurr ibn Qays Uyayna nag ci moom la ñëw dal léegi nag bi mu ñëwee dal ci moom dal këram fa qaala Uyaynatu ibn akhi léegi nag Uyayna bi mu ñëwee bañ accueillir ko voilà kii après ah moom daal di wax doomu frère bi ne ko. Ah, yabna axi laka wajhun inda hada al amir fasta'zin li alayhi bi mu gënee daal mu ne ko yow sama doomu mbokk yow sama doomu frère waaw mu ne ko yow de am nga ab jubluwaay mooy am nga dayo ah am nga. mooy yow Seydina Omar